baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim innama tundiru man ittabaca aldikra wa xashiya arraxmaana bilgaybi fabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim kon suñu boroom di wax ci laayab ñaar fukk bi ak benn mu ne innama dëgg-dëgg yow rasuulullahi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi tundiru ki nga xam ne moom la sag waaraatee moom la sa xuppaate moom lay jariñ <clears throat> te ci jariñoo mooy manit taban dikra ki nga xam ne dafa nangoo topp alquran yi fàttali guuréy gii nga indi ak sa sunna gii nga indi wa xashiya rahmaana ta mu ragal borom bi nga xamante ne nii moo fees dell ak yërmande bi bil xay bi ci kumpa nag fii mu ne li ñu alquran di digg ak borom bi ci boppam gisuñu ko waaye alquran yu bari yu ñuy dikk yawmal qiyaam ak yooyu li ëpp ci jaam yi gisuñu ko waaye mu ne ñi ci jariñoo mooy ñi nga xamante ne nii dañoo topp alquran gëm ko te ragal seen boroom ci kumpa mu ne ku mel noonu mooy jariñoo si la xuppaate xam nga waxoon ne yéefér yéle moom ñu ci jariñoo nga ja nga xupp leen nga ñàkk leen a xupp ñoo yem waaye waxoon naa ne loolu teewul mu ne ko xuppal ñépp nag ñi lay gëm ak ñi la dul gëm ñépp xupp leen bu ko defee day nekk lay woo xam ne ñoom bu ëllëgee duñu mën a am lay ci seen borom de mu ne nag kii nga xam ne moo mën a jariñoo saw xuppaate mu ne te ragal borom bi di mooy ki topp alquran tuddugu kawe gi waxasiya rahmaana mu ragal borom bi fees de lëgéen mën a bil xay bi ci li nga xam ne kumpa la mu ne nag fa bashiruhu bégalal ma waajoo jële bi maghfiratin ci ak njéggal boo xamante ne nii lépp loo xam ne lu mu def la lu dul noonu fii nii ci kaw suuf man dinaa ko jéggal man borom bi tabaaraka wa taala wa ajrin waaye it bëggal ko ci li nga xam ne mooy pay goo xam ne karimin gu tedd la di al ajjana gëma ko dig waaye ak lu raw ajjana suñu borom ne inna nahnu nuhyil mawta ne inna ñun nahnu de borom bi tabaaraka wa taala ñun de ñun ñooy ñi nga xamante ne nii ñun ñooy ñun ñooy dekkil al mawta ñi faatu mooy képp ku faatu rek maa lay dekkil wan naktubu waaye ni muy dekkilee ñi faatu mooy xol yi faatu yépp tamit borom bi bu bëggee leer yiw nekk ca mu tuub borom bi moo koy dekkil wa naktubu ñun ñooy bind maa qaddamu li nga xam ne moom la jaam ñépp jiital fii ci seen kaw suuf bi ñu fiy dund ku dee rek bul yaakaar ne yow sa kayitu jëf say téere jëf day riir borom bi de déedéet borom bi ne maa ko doon bind di ko bindloo sama malaaka ya wa asaarahum ak seen jeexital ya li ngeen fi def ci lu baax ak li ngeen xam ne lu baaxul ak seen yeexital tali seen tànk ya comme booy dem jàkka ak yooyu yépp comme ni ñëwee ci xadiis yi yonent bi sa salaam leeralal ñu ko yooyu yépp yonent suñu borom dina ko bind de waaw mais képp koo xam ne comme li mu waxoon ci beneen xadiis bi man sanna fil islaami sann sunnatan xasana képp koo xam ne mu nekk ci riwaaya sadi euh, sahih imam muslim rahmatullahi muy xadiis seydina jarir ibn abdillah al-Bajali rahmatullah alayhi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne dafee dafee doxalin tëralin woo xam ne da koo teg gi lislaam gii boo xam ne bu rafet la bu dëppoo li nga xam ne moom laa fi indi muy alquran ak sunna kooku dina am payam ak payu képp ku jëf lu mel noonu le waaye képp koo xam ne da nga fee ni tëralin wu yées woo xamante ne nii muy sunnatun sayyi'a yow di nga am payoor boobu ak payoor képp koo xam ne da cee jëf ba yawmal qiyaam duñ la wàññeel kon loolu la mooy loolu borom bi mooy bind lépp lu fi nit ki def say tànk say doxit fa ngay jaar say trace say liñ fi def lu baax wala lu yiwul lépp borom dee koy bind de moo tax wa kulla shay'in mu ne te bépp mbir rek ahsaynaahu ñoo ko peeg fii imaamin mubiin ci téere boo xamante ne nii bu leer la de muy amul lu nit ki def lu dul la ngay def mu ngi ci lawhul mahfuz bindoon naa ko waaye la def am na malaaka yoo xam ne waxoon naa leen aqib ñoom ñoom raqib ak atid ñooy ñi nga xam ne mayal yalfidu min nit ki du yàbbi benn kàddu dul am na malaaka yu koy bind kon mu ngi ci téere boo xam ne bu leer boo xam ne yawmal qiyam moom ngay téye de mu ne nag boroom bi pare ci ñoon nag di leen wax nag ne leen saddal ma leen ay masal yoo xamante ni nii ñoom waa Makka ñii di la weddi di la fexeel ak yooyu nañu def attention jox leen misaal ñoo xam ne dañ doon weddi yonent yi fi jiite woon mu ne wadrib saddal leen lahum masalan saddal leen ñoom waa Makka waa Quraysh ñii di la weddi masalan misaal asxaabal qaryati muy waa dëkk ba if ba nga xam ne jaa ahal mursaluun ba nga xam ne ci la ko dikkal ña nga xam ne ñooy yonent yi ma yónni woon alayhim salaatu wassalaam if ba nga xamante ne nii arsalnaa ci laa yónni ilayhim ca ñoom if nay ni ñaari yonent ci ñoom doom alayhima salaatu wassalaam fa kaddabuhuma waa dëkk ba nan lañ def ñu daal di leen weddi daal di leen weddi ne topp leen fële kenn yónnuwu leen fa azzazna bi thalithin borom bi nee na ma daal di leen renforcer dëgëral leen ci beneen yonent ñu nekk far nekk ñett fa qaalu gaayet waa dëkk ba ne leen neen ñoom ñoom ñett ñooñu ñett yonent yooyu ñëw gën a woo kële kële di beneen yonent bi ñëw di leen gën a dëgëral alayhimu salaatu wasalaam ñu wax waa dëkk ba fa qaalu ñu ne leen inna ñun ilaykum ci yéen mursaluuna dañ ñoo yónni de borom bi azza wa jalla moo ñu yónni ci yéen xaalu waa dëkk ba na ko ne leen ne leen maa antum illaa basharun misluna waaye yéen ñii nekku ngeen lu dul ay mbindeef comme ñun waaw mooy barrière mu'asara ak bokk bind mooy ngaan waayow booy bii nga xam ne démb la juddu waayow kii juddu sama kanam xale bii nan la fi mën a xame lu ma xamul loolu nag mooy yow lan moo tax manu fee xam loo xamul xanaa du borom day may lu ko neex xaalu kon gaay ne maa antum hee yéen ñii bu leen ñu fontoo laa wax yéen nekku ngeen illaa lu dul basharun ay ay ay mbindeef misluna mu ñun nit ngeen comme ñun quoi wa ma anzala ar-rahmanu te yéen yàlla mi ngeen naan moo leen yónni mi fees dell ak yërmande ma ne wàccawul min shay'in ci dara in antum yéen ñi nekku ngeen illaa taksibuna dul ay imposteur ngeen laa wax mooy ay waxkatu lu amul ngeen ngeen di expliquer kenn la fi borom di yónniwul ci yéen ñi xaalu yonent yooyu ne leen alayhimu salaatu wassalaam rabbuna suñu borom ni ñu moom ñun te moom leen yàlla mu xam na dëgg-dëgg innaa kana ñun ñi ilaykum ci yéen la mursaluuna wat nañ ne dañ ñoo yónni ci yéen de wa maa naa te ñun nag wul suñu loos illaa lulul al balaagu jottali al mubiinu gi nga xam ne mooy gu leer gi mooy wax nañ leen message bi mooy bataaxal bi mu yónni agsi na wax nañ leen ko ñun léegi lool kese moo gàll suñu loos d qaalu gaa yi waa dëkk ba ne leen inna ñun tatayyarna bikum ñun daal gaafal nañ leen yéen sax bi ngeen fi commencé di wax ba léegi daal di ñu woonaan ñu yàllaa leen yónni suñu dëkk bi daa commencé di naqari mooy lu naqari rek ñu ne yéen ñii ci yéen ñii la jóge waaye voilà gi nag ñu ne leen nag kon nag la in lam tantahu comme que nag ba ngeen fi tàmbalee di ñu woo ci la dëkk bi commencé naqari te yéen ci seenu seenu gaaf la quoi waaw léegi nag kon nag attention ah la in lam tantahu gis nga bu ngeen arrêté wul bu ngeen bàyyiwul naan ñu yàllaa leen yónni lan narjumannakum wat nañ ne dinañ leen xaañ ay xeer jam leen ay xeer ba ngeen faatu dee wala yamassannakum te wat nañ ne di ngeen mos dina leen mos dina leen laal minna tukkee ci ñun adaabun mbugal alimun joo xam ne ju taratar la qaalu yonente yi na leen alayhimu salaatu wassalaam ñetti ñoo ñële ta'irukum maakum seen gaaf goo gële yéen la àndal lu leen dal ci lu bon nan ngeen mën a waxe lu leen dal ci lu bon ñu na ma ne bu lu bon ci yéen lay jóge kon yéen la àndal de seen gaaf goo gële nekkul lu dul ci yéen ñooñu la àndal de a in dukkirtum ne leen nag yéen yéen daal lan dañ leen yéen daal dañ leen di fàttali léegi bu ñu leen fàttalee daal léegi ngeen ne yéegi ñun daal ñun ñu leen di fàttali ñun ñoo tax waaye ma ne bàyyi leen li ngeen di wax laa wax a in zukkirtum mooy ne yéen daal waaw léegi a in zukkirtum bu wees leen waaree daal di leen tiital wax leen li leen nar a dal rek après yéen ngeen ne bal antum qawmun musrifun léegi ngeen daal yéen daal yéen daal ay nit ne leen nag yéen nekku ngeen la in yéen daal dañ leen a mooy xaalu ko maakum yéen gis ngeen seen gaaf gi yéen la àndal a in dukkirtum yéen daal dañ leen a ndax buñ leen fàttalee rek après yéen ci la seeni mbir di yàqoo buñ leen tiitalee wax leen li borom bi bëgg ci la seeni mbir di yàqoo après yéen ngeen ne ñun la waa ñun la kon nag yéen xam leen liñ leen di wax bal li am ba des antum yéen ñii waa dëkk bii yéen da ngeen a nekk antum yéen qawmun ay nit ñoo xamante ne nii musrifuuna ay nit ñoo xam ne dañoo ëppal dépasser les bornes ci li nga xam ne mooy li leen borom bi ne leen yem leen fii yéen ngeen def lu leen neex ba pare bëgguñu koo jiiñ wajaa bi ñuy wax noonu nag wajaa amu dikk min aqsal madinati ca kaw dëkk ba nag rajulun benn waay boo xam ne yasaa mu ngay dox di ñëw xaala bi mu ñëwee nag mu ñëw nag ngir jàppale si yonent yi wax wax ak waa ñoñam ñii qaala mu ne leen yaa qawmi e yéen samay ñooñ ittami'ul mursaliin ngal la waaye topp leen ñii nga xam ne ñoom la borom bi yónni ci yéen alayhimu salaatu wassalaam ittabi'u topp leen man ka nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñii laa yasalukum ajran laajuñ leen denn payoor ne leen bala ngeen a nekk jullit bala ngeen a topp li borom bi wàcce foog ngeen joxe dara déedéet wuhum te ñoom ñi leen di wookat muhtaduuna ñoom ñu gindi lañu de ñu gindeeku lañ ñu borom bi gindee lañ te ñoom it ñuy lañ de wamaa liya lan moo tere sax ban mi nii di wax ak yéen te man man laa aabudu ba du jaamoo jaamu alladhi ki nga xam ne fatarani moo ma bind te amul benn model moo ma bën moo ma moo ma moo ma bënn daal di may bind wa ilayhi ta ci moom jàngu na ci ñun moom ngeen di dellu yéen ñeen attaxidu ah, ndax man damay jàppee min dunihi liif ko moom borom boobale alihatan yeneen yi yàlla jàpp ñeneen ay yàlla bàyyi ko fi in yuridni rahmaanu bi durrin bu ma boroom bi fees della gir ma ne de moom bu ma bëggee ci man lor bëgg maa teg lor laa tughni anni du ma jariñ shafaatuhum ñoom seen yàlla yoo yële ngeen bëgg ma jàpp leen seenu bram bu manuñ ci man shay'an tus dara wala hum wala yunqa wala yunqidun te manuñu ma fenqal mbugal ma ma ne bu ma borom bi rek lor mbugal ñoom dañ maa mën a protégé wala book ñu génne ma ca mbugal moo male man da ne inni kon man mi idan bu boobaa cëy bu ma leen toppee ba ut ñeneen jàppaleen yàlla booyi fi borom bi bu boobaa de kon la fii dalalim mubin maa ngi ci cànkute gu gu mag te bu borom bi di ma teg mbugal ma mooy yàlla yooyu dara lañ ma dul mën a génne ca mbugal ma kon sànku naa comme nekk naa ci cànku degu leer inni man mii amantu gëm naa bi rabbikum ci seen borom fasma'un kon nag dégg leen li ma leen di wax dégg gu leen di jariñ dangeen ngeen topp ñii yonent yi di leen wa alayhimu salaatu wassalaam qiila suñu borom ne ba mu waxee lool nag bagaay daal di koy faagaagal qiila ba mu faatoon ak ñu ne ko udxulil janna duggal aljana duggal aljana qaalat mu ne yaa layta qawmi ak a neexoon samay ñoñ man mii yàlla mu na ñu xamoon la ma leen doon wax te yonent ya ma fekkoon ñu leen doon wax doon leen ko di wax de di leen ko jàngal innama alayhimu salaatu wassalaam aka neexoon ñoom ñu xam samay ñooñ xam na ñu xam bi bima ghafara rab rabbi mooy yërmande ga leen yërënt yi doon wax naan bu ngeen tuubee dina leen jéggal seeni bàkkaar